بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين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 muy wallazina gaa yi nga xam ne muy gaa yi nga xam ne seen mbir jag na ñi nga xam ne ñoo jokk seen borom subhaanahu wa ta'aala ñooy ña nga xam ne fii amwaalihim nekk na ci seen alal xaqun ak xaqun cër ma'lumun bu ñu xam bisaa ili ñeel aji laaj wal mahrum ak kañu xañ ci suñu yi weesu tàmbali woon nañ ci njàngat yi nga xamante ne moom moo nekk ci suñu aaya yi ba gisoon nañ ci eh, suñu jotaay bi weesu eh, ti tàmbali woon nañ ci wax ci wàllu asaka gisoon nañ ni mi ngi jóge ci annamaabu mooy eh, yokkute waaye day tekk as-salaax ak mbaax ak sellute ak laab ngir de laabal jikko yi ci nay ci bëgge ci xër ba noppi day laabal société bi ngir ne société bu nit ñi di joxe azaka maanaam xëy na iñaanante ak soxorante gi nga xam ne mooy am ci diggante ñi am ak ñi ñàkk xëy na koy daal di mën a euh, dindi wala mu wàññi ko baax baax a baax euh, xaqiqatan day dem sax ba dindi ko bu lépp jaare yoon day dem ba dindi ko euh, ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mi ngi ci waxoon nañ ne dañu tudd infaq dañu tudd xaq Euh, day tudd sadaqa alquran lu bëri dafay jëfandikoo di jëfandikoo baat sadaqa muy sarax xataa yenente bi sallallahu alayhi wasallam day jëfandikoo baat sadaqa lu bëree bëri ci buy euh, wax waxu asaka maanaam sarax euh, ci suñu jotaay bi weesu tàmbali woon nañ ci njàngat yi ñuy jàngat ci borom subhanahu wa ta'ala wax ji mu wax wa fii amwaali fii amwaali yi nekk na ci seen alal yi maanaam am na yuñ ci commencé woon ak yuñ ci tàmbali woon ci di jàngat ci wàllu googu noonu mais ci al ci alal ji ci boppam ci la àq gi ne waxoon nañ ne euh, dafa war a am kon ci charte azaka mooy lu ñu tuddee euh, milkiyatun mutlaqa euh, ñeneen maanaam te muy waxu Hanafi rahmatullahi alayhim yeneen fuqaha yi ci yeneen mazahib bi di ko tuddee milkun taam bax gi benn la rek milkiyatun mutlaqa mooy moomeel boo xamante ne dañ koo joyal dañ koo boyal Euh, mooy gu mat absolu mooy loo loo quelque chose boo xam euh, donc moom de manière absolue euh, wax nañ tamit li nga xamante ne moom mooy milkiyatu taam mooy moomeel boo milk al taam mooy moomeel boo xamante ne dafa mat maanaam donc propriété complète kon loolu moom mooy li nga xamante ne moom moo mooy charte yi ci biir loolu gisoon nañ ci nit ki kon yi nga xamante ne alalu mbooloo la yi nga xam ne ñëpp bokk waa dëkk bi ñoo ko bokk loolu kenn du ci génne azaka naka noonu alal goo xamante ne euh, waqfu la euh, loolu gisoon nañ guti yi ci borom koy wuute rahmatullah alayhi euh, mooy loo xamante ne danga naan lii kat dama koo teg ngir ñoom diw wala dama koo teg ngir ku ci ku ko soxla ko wala dama koo def ngir jaamu yàlla yi loolu te lu ci gën a dëgër incha allah mooy ne azaka du ci am. Euh, allahumma ba mu des mu nekk ñoo xamante ne dañ leen a xam dañ leen a ràññee am dañoo xam ne ñii ñoom Samba la euh, et que ñooñu bëriwuñ et que ñooñu précis ñu précis lañ loolu moom bu boobaa day daal di taxaw taxawaayu xulqa ak sharika xulqa ak sharika bi weesu gisoon nañ mooy alal joo xamante ne euh, am mbooloo ñoo ko loolu moom mooy entreprise association maanaam sharika association xulqa mooy lu jaxasoo mooy kon alal bu jaxasoo la kon mooy ne loo xam ne kon aw mbooloo moo ko bokk ci anam goo xamante ne ku nekk dinañ xam li mu moom nan la toll mais euh, léeg-léeg du ñu mën a wax ne kii moomu lii sangam mbir mi ci jëmmi bopp ko moom wala moom parti bi rek la moom kee moom parti bi loolu bu dee mën na ne euh, li ci ëpp mën a du faral di demee noonu loolu nag kon kenn ku ci nekk dafa may xaaj yoo xamante ne moom moo ci am loolu nag dañ koy buñ koy génneel azaka dañ koy génneel azaka ku nekk ci cëram maanaam cër bi nga xamante ne moom la joxe loolu mooy su fekkente ne alal gi euh, euh, maanaam euh, dafa dugg ci alnukut muy alal muy muy wurus ak xaalis a yi nga xam ne ñoom ñooy taxaw seen taxawaay mooy monnaie yi léegi nag su fekkente ne demewut noonu nag mooy jur gi la boobaa ñoom dañ leen di génnal kenn ku ci nekk loolu mooy li gën a dëgër incha allah taala gisoon nañ wuute yi ci borom mooy wuute Euh, bu ñu waxee nag lii mooy lu gën a dëgër tegtalewul maanaam ngir ne ñu yaatal parce que bëgguñu taxaw di yaatal sinon day gudd euh, jubluwuñ ci ne euh, jeneen wax bi dañoo wax ne matuta bàyyi xel du tout dañu wax rek ne borom xam-xam yi rahmatullah seen wax lii nii lii moom mooy li indi que lii lañ jàpp ne ci liñ gis ak li nga xam ne moom lañu jàmmaat lool ak ginnaaw bi ñu gëstoo mbir yi Euh, li ñu borom subhaanahu wa ta'aala wan ne lii amaan mooy li gën a lëng mooy loolu waaye tegtalewul ne euh, wax gi dañ ko xalab et ku def leneen la nga def jaaduwul wala la def dañ ko war a lu bon la déedéet euh, ndax borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim naka jekk dañoo mës di wuute ci ñu njëkk ñi ak ñu mujj gisoon nañ tamit ci alal bi nga xamante ne kon moom mooy entreprise bi Euh, foofu dañ cee taxawoon teel taxaw ci comme que dañu doon dugg ci xurufa te amaan na duñ ci dellu siwaat moo tax ñu daal yi wax yi nga xamante ne moom mooy yi aju ci yi maanaam nag lañ leen leen génne li asak euh, amaan na dinañ ñëw ci gën koo yaatal insha wax ci wàllu am euh, maanaam urudu tijaara mooy yi nga xam ne da nga koy jël mooy li nga xam ne dafa am valeur marchande mooy yi nga xam ne da koy jaay ay marchandises koy jaay Euh, li nga xamante ne kon moom mooy ba tey masala yu nekk ci wax jooju bokk na ci borom subhanahu wa wax ji mu wax ne nekk na ci seen alal ji dañ ciy jàngee ne euh, kon alal ji nga xamante ne euh, bimaar la loolu duñ ci génne alal waxoon nañu ne alal xaajale nañ ko borom subhanahu wa rahmatullahi alayhi ci ñaar ci bimaar ak marju loolu leeraloon nañ Euh, ci tënk démarre mooy loo xamante ne yaakaaratoo ci jot lu réer lu sànku et cetera ak marju mooy li nga xam ne yow yaakaar nga cee jot nekkul gaa mais yaakaar nga cee euh, li nga xamante ne kon moom mooy démarre alal jooju nga xamante ne dafa réer ci àll bi la réer masalan euh, nga yor benn chèque boo xamante ne xëy na dinañ ci deux millions cinq cents mais sauf que chèque ba gisatoo ko maanaam loolu moom wër nga wër wër wër gisatoo ko te yaa ko moom sa tur lañ ci bind boo ko dugaloon léegi encaissé mais bi nga gisatoo yal nañu yàlla sàmm euh, léeg-léeg euh, mi dafa réeré dafa am lu alal joo yoroon mais dafa réeré ci àll ba àll ba ci àll ba la réeré wala mun tàbbi ji. wala yu mel noonu yëpp la wala boog ki nga xamante ne moom nga yoreel moo yoreel bor moom nanguwul euh, ne yoreel na la bor bi non seulement nanguwu ko yamul ci ñàkk koo nangu euh, waaye yow yow amoo dalil amoo preuve amoo dara luy tegtale ne moom mii yoreeloon na la bor loolu moom mooy dimaar moom moom amatoo ci benn yaakaar xanaa waajatu euh, loolu. moo tax borom xam-xam yi rahmatullah eh, ci dema eh, dañu ne duñ ci génne asaka allahuma ba mu des mu feeñ eh, kon féeg feeñu wala jotoo ci wala amu ay nga amu ay argument yu bees pour mën a jot ci say alal ci sa alal nga yéeg ko wàcc le temps que ngay dem justice di yéeg ko wàcc et cetera loolu moom doo ci génne asaka loolu moom démarre la doo ci génne asaka léegi kañ nga ci génne asaka mooy soo ci jotee léegi su dee dañ cee jot nag naka nga ci dugg génnee lay asaka euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy Hanafi yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne maadaama ne jotoo ko maanaam mook li nga yorul ñoo yem loolu kenn du ci génne asaka mais ñoom dañ ci am benn tënk cadre figure bu bu précis ak lépp loo xam ne jege na ko ñoom tënk loolu lañ ko tënk mooy lan mooy ne alal gi masalan ñu ne dafa réer mais fi mu réer euh, xam nañ ni ci benn kër la wala benn néeg nga xamante ne Euh, xam nañ ni ci endroit bu précis la ci bërëb boo xamante ne bu ñu mën a tënk la boo xamante ne boo gasoon dëgg wala nga xool wala nga seet dëgg-dëgg di nga ko gis bu demee noonu bu boobaa da ngay génne ci alal jooju asaka et que at bu jot da nga koy génneel asaka euh, waaye su dul moom saa yoo ci jotaatee rek nga koy mën a à partir de moment bi ñu ci jot maanaam at bi ci jot ci ngay génne ci ngay commencer léegi daan ni eh, bu fekkee amul beneen sax boo ko booleel maanaam eh, maanaam te déwén sax ngay commencé génne nga xamante ne ñoom ñooy eh, yeneen message bi wax jooju seen wax jege na ko sauf que dafa am tekkantal bu ndaw rek bu am seeni diggante bu dee xanaa bi lay ak Shafi'i ak xanaa bi lay rahmatullah ñoom at bu jot nga koy génne at bu jot cest que lii dafa réeroon ak sàngam lu bari la alal lu bari la mais dafa réeroon masalan chèque boobu dafa réeroon euh, par exemple ci l'an deux mille wala ñu wax l'an mille quatre cent euh, mille quatre cent vingt wala mille quatre cent vingt deux léegi ñu ngi mille quatre cent quarante ci ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam jamono jooju réeroon mi ngi doog feeñ wala boog jamono jooju la waaja mujj naa tuub nee na léegi dana ma delloo sama alal indil na ma ko wala yu mel noonu bu boobaa eh, at bu jot dama koy génneel asaka damay xool at bu jot mu génneel ko asaka ndax day taxaw taxawaayu alal bi ma ba pare waaye wax jooju fuqaha maliki yi dañ ko dàq te loolu mooy li gën a dëgër allah mooy ne dañ koy génneel asaka rek à partir de moment bii nga xamante ne moom lañ ko joxe maanaam mooy moment bi nga xam ne moom laa yor asaka bi moom laa. moom moom laa jot jor alal bi parce que alal jële nekkut da doon nelaw maanaam nekkutoon luy luy luy màgg parce que boo dafa bokk ci charte azaka mooy alal bi nekk loo xam ne maalu naamin maanaam mu bañ a nekk kunya maanaam mu bañ a nekk loo xam ne dañ koy denc rek dañ ko dëxëñ mu nekk wala ñu war a di jëfandikoo kese mais mu nekk alal boo xam ne day yokk comme que loolu mooy xikma euh, azaka kon bu boobaa suñu nee da nga koy génne bu jot boobaa da maanaam manque à gagner bu rëy rëy lay doon rawatina su fekkente ne man aw ma woon alal lu dul googal maanaam bu boobaa daf may wàññi bu baax baax mbir mi te azaka heure bii la ma war kon moo tax fuqaha maliki rahmatullah ne à part ren jii laa koy génneel azaka ñi nga xamante ne kon moom mooy léegi euh, loolu moom mooy su dee alal gi noonu la demee léegi nag mu des bor cas de figure bor boo xamante ne dañ ma koo yoreel nan moom mooy li nga xamante ne kon moom noonu laa ci génnee azaka am na bor yoo xamante ne comme niñ ko gisee léegi kooku moom démarre la boobu duñ ci génne azaka wala boog suñ ci génne azaka bu ma ko jotee wax nañ la ko léegi euh, léegi mu am bor bi nga xamante ne moom yaakaar nañ ko maanaam mooy yaakaar naa ci jotaat tey euh, am naa koo xam ne man maa ko lebal cinq mille euros wala mille euros wala yu mel noonu ma mi ngi ci ay loxo sauf que xam naa ni waa moom yàgg-yàgg dana ma ko fay xëy na dafa amagul wala yu mel noonu mais moom dana ma fay léegi loolu ndax dañ koy boole ci li may génnee asaka waaw wala déet foofu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim dañ ci wute ñi nga xam ne ñoom ñooy xanafi eh, yi rahmatullah alayhim ñoom eh, dañoo jàpp ne ki nga xamante ne alal ji nga xamante ne vraiment yow yow yow yow yow yoragoo ko kooku mënagoo ko génneel asaka Euh, waaye ñi nga xam ne ñoom ñooy Shafi'i yi ak Hanabila rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne dañ koy génne azaka at bu jot euh, ñee maanaam xana Hanafi yi ak Hanabila ñoom dañuy jàpp ne ko génne azaka mais boo jotee ci fay gi ngay góob doo ko génne maanaam kon doo ko génne azaka loolu mooy mazhab Hanafi yi ak Hanabila rahmatullah Shafi'i yi rahmatullah ñoom dañ ne ah, da nga koy da nga koy génne azaka mais at bu gis nga gis nga maanaam da ngay gis vision yi. ni muy toppantee logique bi ci mazhab bu nekk sauf que fuqaha maliki rahmatullah ñoom dañoo tàkkale alal googu ci eh, ñetti xeet dañ ne bor gi maanaam ci ñetti xeet yi la mën a bokk donc benn xeet bu nekk eh, la ñuy bàyyi xel mooy ndax alal gi eh, maanaam yow danga koo leble woon ci kaw ne taajurum mudir parce que ñoom dañoo teqale dafa bokk ci seen xawaay bi maanaam fuqaha maliki rahmatullah dafa bokk ci xawaay bu mag yi nga xam ne ci bunt asaka loolu dañ koy bàyyi xel daayiman mooy ne jaaykat bi pour ñoom wala entrepreneur bi dafa mënta nekk lu dul ci deux cas de figure cas de bu njëkk bi moom mooy mu nekk mudir ñaareel bi ci des moom mooy mu nekk muxtakir euh, mudir mooy lan muxtakir mooy lan mudir mooy euh, ci directeur liñ ci jublu mudir mooy ki nga xamante ne euh, day jaay et li liy jaay day wër maanaam comme ku yor boutique am wala mu yor entreprise boo xamante ne euh, day am production boo xamante ne daf koy commercialiser daf koy jaay et production boobu day wër maanaam alal ji day dem day day day day voilà mbir mi day c'est en continu daf koy jaay en continu parce que loolu cas de figure kooku dinañ ko gis ci uruutu tijaara bokkul ba tey ak ki nga xamante ne cas de ki ñu tuddee muxtakir muxtakir mooy ki nga xamante ne moom li muy jaay muy jaay dafa taxaw maanaam du du uruut parce que waxoon nañ ne. alal dañ koy xaajal yéen ngi fàtte loolu moom moo tax teqale googu am na solo trop moo tax ñu bàyyi ko xel dañ ko bàyyi xel teqale gi ñu doon teqale alal ci diggante lu mel nii ak lu mel lu que da ngay gis masala boobu tout le te boo ko rek lu ci bëri da yomb ñoom comme dañoo teqale ci diggante manquul ak aqaar maanaam lu ñuy toxal mu manquulaat bi ak aqaaraat bi bu lay loo xam ne ci manquulaat yi la bokk nga xam ne day wër euh, te du ma du maalu pënia maanaam du loo xam te ne da nga ko jël di ko denc eh, loolu mais que day day dañ koy mën a toxal comme yi nga xam ne yëpp day day day day bouger gisoon nañu teqantal googu ci bi ñuy wax ci wàllu alal eh, yi nga xam ne yëpp day day day day dañ koy toxal mooy comme ay lekk geek naan geek eh, yëre yi et cetera jur gi et cetera yëpp man kulaat dañ dañ leen di mooy yi nga xam ne moom dañuy samp dañuy sax euh, muy immobilier dañuy wax immobilier ak taaraat mooy loo xamante ne euh, comme terrain euh, suuf ki tool kër et cetera ay aqaaraat lañ ci biir aqaaraat yooyu nag léeg-léeg ñu dugal ci yenn marchandises yoo xamante ne donte ay manquulaat lañ mais dañuy yor àtte aqaaraat mooy comme lu demee nekke yoo xamante ne day cher comme avion comme oto comme bateau comme ay ñi nga ne vraiment njëggu cher lay jar et yow boo koy jaay da koy teg fi di xaar bés bu rafet euh, loolu moom mooy li nga xam ne moom moo xew tamit ci euh, ci bâtiment yi maanaam tey booy jaay kër mënoo nit subal tey laa jaay ginnaaw suba et cetera wala boog mbir mi day wër déedéet li ngay def mooy da ngay def say démarchage aywa bon comme ni ko jaaykat yi def def et que da ngay xaar maanaam ba bu rafet su bés bu rafet amee nga daal di koy mën a jaay. wala tout simplement mu nekk loo xam ne da koy denc c'est-à-dire que da naan fas naa ko yéenee jaay mais nag du ko jaay tey damay xaar euh, njëg gi yéeg tuuti bu ko defee su ma ko jaayee ma man cee am lu takku loolu moom mooy euh, moom kon ci ci kaw loolu ci lay nekkee euh, yooyu yëpp day dugg ci kiy jaay ku mel noonu kooku moom moo tudd maxtakir yaa ngi dégg kon léegi ñu dellu si bu fekkente ne mudir la maanaam ci arudu tijaara la mais en tant que taajiru mudir maanaam mooy li ngay jaay la mais en tant que euh, koo xam ne da ngay jaay mbir mi mbir mi day dem wala loolu bu dee noonu nga amee woon bor bi noonu lañ ko amee woon boobaa bor boobu dañ koy génneel azaka at bu jot parce que loolu lu tax parce que loolu moom ak alal ji nekk fii ci biir ñoom ñoo yem maanaam bu dee mooy ci kaw ne yaakaar nga ne da nga ci jot maanaam mooy tey euh, damay jaay ay marchandise kenn ñëw na jël benn par exemple ay télé kenn ñëw na jël ci télé ji dem wala may jaay ndawal hmm, kenn jël ci ndawal ni dem et que mu leer ma ne dina ma fayaat maanaam sama yaakaar noot ci lool bu boobaa su muy génne samay azaka dama koy bàyyi wala xet alal jooju euh, li nga xamante ne moom mooy su dee beneen bi la moom mooy euh, muxtakir la mooy Euh, kooku bu boobaa du ma ko génneel azak su dee ci noonu la ma ko lebal waaye saa sa terrain bi dama ko ah dama ko lebal ah, wala sa kër gi wala ah oto bi moom dama ma lebal la ko wala ma lebal la kër gi wala yu mel noonu terrain bi nga commencé exploiter commencé jëfandikoo et cetera fayagoo ma mais yaakaar naa ne gaa di ma fay gaa di figure boobu tamit dafa am teqantal googu noonu la fuqaha maliki yi def rahmatullah alayhi ñoom bu dee mel noonu mi ñuy def mooy dañ naan alal ji dañ ci dinañ ci génne asaka waaye at bi nga ci jote mu nga koy génne benn yoon asaka ñetteelu bi mooy li nga xam ne dañ la koo dig wala ñu may te jotagoo ci comme par exemple euh, jigéen ji nga xam ne euh, dafa am waa ji koy bëgg xëy na di ko takk ba pare ñemee jigéen masalan lu ñu wax rek mu ne gàddu naa par exemple hmm, comme li ma lenn <laughs> boo ko waxoon <laughs> ah kii moom da ngay naan gàdd naa rek buñ la wax rek dañ gàdd naa maanaam kii <laughs> loolu loolu ci gën ne noonu noonu non doxalee noonu moom moo tane parce que sinon rek dañ lay sonal euh, gàddu na maanaam kon lu lu ñu wax rek mu ne gàddu na maanaam ah kii kat dañoo bëggoon nga wutal ko oto waaw dañoo bëggoon eh, ay chaîne or ñu gàddu la waaw dañoo bëggoon eh, ndaw tamit kii war a eh, mu tëddi can gi na ci seen bu cinq mille bokk nga ni gàddu la voilà kooku jigéen jooju bu génnee asaka ci loolu nga xam ne jotagu ko bu ci jotee ci la koy génnee asaka ci la koy commencer compter foo ko aw maa ngi cee nag rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne wala boog li xam ne dañ la kaa dikk. voilà kon loolu muy nañ la may nangam wala yu mel noonu yi nga xam ne jotu ko ci daal loolu bu boobaa danañ ko génneel asaka waaye euh, jamono ji nga xamante ne lañ la ko di kese loolu moom maanaam bokkul ci booy compter sama alal di ma yor tey te war ci génn asaka loolu ko kon loolu moom mooy mbiru bi nga xamante ne mooy bor yi nga xam ne moom nga moom lañ la yoreel léegi mu des. bor yi nga xamante ne yow yaa ko yoreel parce que euh, loolu ndax dañ koy génne azaka euh, génne azaka waaw wala déet bu ñu xoolee globalement borom ko xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne am bor boobu dañ koy génneel azaka maanaam duñ ko génneel azaka bokk sax pour la maanaam d'ailleurs boo xoolee euh, masala yi ñu weesu ni di nga gis ne yow bor bi nga yoree laate maanaam doo ko compter waale sooy génne azaka globalement comme ni nga xam ne bi ngay jot lu ci ba mu des cas de figure yi soo ci jotee boo xoolee globalement boo ci jotee ni génne asaka euh, ba mu des ci yenn tekkantal yi comme ni ñu ko gis yi foo xaamaali ciy def rahmatullah alayhim te wax jooju wax bu ma tabaayee xel la euh, mais bu ñu xoolee euh, bor yow bi nga yoralaate maanaam tey man léegi man maa yorel nit voilà nit alal mais yor naa fii tamit alal su fekkente ne Euh, euh, alal ji dama ko euh, sama sama sama bor bi mën naa koo jox génnee maanaam su dibor dinañ wax condition yi nga koy joxe mais bor boobu fuqaha xanafi yi maliki ak xanaabila yi rahmatullah ñoom dañoo ànd ci ne bor day tax ba duñ génne asak effectivement bor dana tax ba duñ génne asak parce que soo xoolee alal ji nga yor nga compter xool bor yi nga yor nga gis ne sama bor yi bu ma ko fayoon tey léegi nii ma daal di tuul dootuma yorati dara maanaam lool doo ci génn asaka maanaam par exemple alors que ñi nga xam ne ñooy Shafi'i yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne ankay bor dinañ du du tere ñu génne ci asaka parce que tout simplement moom ak tey nit ki waroon a def kafaara maanaam yor ay àq wala boog tout simplement euh, euh, am ay indemnisation yu mu waroon di joxe ak wala yu mel noonu ñoo maanaam du tere mu war a génne léegi nag lii moom mooy ndax bor ci boppam dana génn dana tax ñu génn asaka léegi ban maanaam bor moom mooy tax moom moom la ñuy asaka loolu tamit dafa am solo ginnaaw ba loolu noonu ñi nga xamante ni ñoom ñoo ne bor du du tere ñu génne asaka te mooy mbooloo li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullah alayhim euh, mooy Hanafi Maliki Hanabila rahmatullah alayhim naam même bu dee am na leen ci Shafi'i ko rahmatullah ñoom dañu li nga xam ne moom moo bi wóor mooy yi ñuy wax al amwaalul baatina baaxe na xam nga gisoon nañ tamit ne alal dañ koo xaajale ci al am amwaalul baatina ak al amwaal am zaahira amwaalul na mooy yi nga xam ne dafa nëbbu c'est-à-dire que man mi yor alal ji man maa koy xam par exemple compte bancaire bi la ca man maa koy xam euh, li nga xamante ne moom laa yor sama poche man mi maa koy xam ak yeneen ak yeneen mooy wurus ak xaalis kon ak lépp loo xam ne dafa taxaw taxawaayu wurus ak xaalis moom mooy kon an na ko moom mooy lépp loo mooy euh, comme euh, euh, flux mooy monnaie monnaie yi voilà or dollar kii euro plutôt euro dollar et cetera bu dee loolu la moom dama ci génne asaka maanaam bu tere ma génne ci asaka loolu moom du ko tere c'est-à-dire que tey man bu ma yoreloon nit 1000 euros ma yor alal du tax mu génne mu war ci mën a génne asaka maanaam 1000 euros yi du ma ko du ma du ma ko du ma ko du ma ni comme lii moom maanaam par exemple ma yor 4000 euros euh, donc ci euh, wala wala wala wala wala 6000 euros 1000 euh, euros yi du ma ne waaw comme comme diw di yoroon naa ko 1000 euros donc 6000 euros yi lay compter 4 kii léegi 5000 euros rek lay compter du ma doxalee noonu déedéet dama koy boole ci lépp génne génne ci que léegi su fekkente ne. loolu moom mooy am wàllu baatina yi léegi mu am am wàllu zahira yi mooy yi nga xam ne alal yi nga xam ne dafa feeñ maanaam mooy yi nga xam ne euh, état bi daf ci am bët maanaam daf ci mën a teg bët di ko di ko di di di ko mën a nangu wala yu mel noonu euh, di ko xam maanaam gis ko te euh, képp ku romb fii mën naa gis ne lii moom naa ko maanaam am naa ko comme jur gi comme mbay mi ak yu mel ne yooyu jur gi ak mbay gi bu boobaa loolu man Euh, ak urubu tijaara yi maanaam li may bay li may jaay ak jënd loolu dama ci génne euh, ñi nga xam ne ñoom ñooy xana euh, xanafiye yi xanafiye yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne loolu sawaa'im yi moom mooy jur gi kese ci la ñuy génnee ci ci moom la bor boru jur kese moom a tere wama génne asak ak ak ak ci am am wàllu baatu yi tuddoon nañu ko pare maanaam mooy kon Euh, su fekkente ne ci jur gi la aju ci jur gi rek la aju bu boobaa danaa ko génneel asaka maanaam mooy dama yoreel kenn benn xar wala yoreel ko ñaari xar et cetera euh, ki nga xamante ne ñi nga xam ne ñoom ñooy fi euh, xanafi maliki ak xanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne amwaalul baatina yi de amwaalul zaahira yi de façon amul benn bu ci tere ñu génne asaka voilà amul benn bu tere ñu génne asaka su dee dama ci am bor maanaam bu dee dama ci am lan dama ci am bor voilà te loolu lu mat a xel la parce que li tax wax jooju mat a bàyyi xel euh, d'ailleurs xanaa bi lay rahmatullah am nañ benn tekkantal bu ndaw buñ ci def mooy ñoom dañ ne ba mu des su fekkente ne bor boobu day nekk bor boo xamante ne dama ko euh, euh, maanaam eh, dama ko am ci jëmmi maanaam ngir mën jur gi ci boppam ma mën cee jot maanaam mu mën a am maanaam mooy tey comme par exemple fekkente ne nit ki eh, dafa yor ay xar xam nga lu tax borom xam-xam jàpp ne jur ge mbay meeg yooyu kenn du ko eh, du tere ñu génn ci azaka mooy ne dafay am saa yi c'est-à-dire que ci réew moo xamante ne l'islam la ñu leeral loolu ba pare doo ko dellu si ci ma ci ci wax xanaa bi lay rahmatul alam maanaam réew moo xam ne l'islam moo fay dox dañuy am toujours toujours loo xamante ne euh, ku tudd saa yi la mooy waajoo xam ne moom mooy moom la ñuy yónni ngir mu ñëw jël si asaka yi ci mais am wàllu zahira lépp luy am wàllu mooy tool yi euh, ak euh, jur ñoom dañuy ñëw ngir jël si asaka mais yi nga xamante ne Euh, ak ak ak ak mooy ak tré trésor yeeg yooyu uniforme ak et cetera euh, kooku bu dee ci kii bi day nekk muxsir en même temps maanaam muxsir mooy ku mën a def estimation maanaam xool natt xool mbay mi nan la toll et cetera wala mu ñëw xool jur ji ba pare ne la yow di nga génne asaka kon yow euh, dans un mois dinaa dellu si pour nga jox ma sa asaka voilà maanaam yooyu mooy waa ji loolu lay def mooy day ñëw estim estimer quoi genre inspecteur d'impôt lay doon maanaam comme buñ ko mënee tuddee noonu kon moom léegi su fekkente ne euh, euh, euh, alal bi yow da nga cee amoon ay bor maanaam nit ki ko gis ki gis nga yor boo nee tey damaa ami bor loolu comme ni imam Ahmad wax rahimahullah boo nee tey damaa ami bor nit ñi duñ xalaat ne xëy ci sa jur gi moom la bor gi ne wala ci sa mbay mi la bor gi nekk loolu moom moo tax loolu du nekk problème mais su fekkente ne nag yow bor bi ci jëmmi boppam moom ci boppam nga nga nga defaree lii maanaam moom nga amee maam yow dañ da nga ab da ngaa ay xar par exemple ngir mën a sàmm wala yu mel noonu et que euh, buñ génnee woon bor bi tey nga gis ne sa alal ji euh, daanaka dootul taxawati bu boobaa doot effectivement eh, doo doo ci génne maanaam doo ci génne parce que doo ko bàyyi waale xel euh, léegi kon ci tënk jeexal nañ li nga xam ne maanaam mooy wàllu bor yi bi ma ameel ak bi ñu ma ameel léegi ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy Euh, azaka nan laa ci génnewee euh, maanaam kon ci tënk daal bu dee bor bi bi nga xam ne man maa ko amelaate su dee euh, wurus la wala xaalis wala monnaie yi nga xam ne moom lañu yor te muy daw suñu réew yi boobaa dama koy compter waale di ko génneel asaka su fekkee ne nag demeewut noonu du ma ko génneel bu dee bu dee bu dee bu dee mbay meeg yeneen ak yeneen la du ma ko génneel as du du day day day tax effectivement ba du ma du ma ko boolewaale ci li muy génne asaka voilà maanaam du ma ko boolewaale ci li muy génne eh, eh, dama koy boolewaale ci li muy génne asaka léegi eh, bu dee alal la maanaam bu dee xaalis comme par exemple xaalis du ma ko compter waale bu dee lële na nag dama ko voilà maanaam dama koy compter waale voilà dama koy compter waale ci kaw loolu bu dee bor bi voilà am aw amwaalu zahiri normalement du ma leen compter waale mais ci cas de figure bi ñu wax rek ñu koy compter waale maanaam ci gàttal loolu la euh, léegi li nga xamante ne moom mooy euh, charte yi tax nag léegi bor boobu di mën a di tax nga génne azaka mooy charte bi mooy ne aw maanaam boor bi pour mu mën koo compter waale wala ma bañ koo ma bañ koo mën a compter waale condition bi mooy su ma génnee woon bor bi du ma tee maanaam mooy am naa yeneen alal daal yoo xam te ne du ma teree dund normalement mais su dee su ko génnee mu tere maa dund day nekk problème ci man d'ailleurs foofu am na beneen masala boo xamante ne euh, lu ma tabaayee xel la mooy tey tey bon loolu masala bi tey bu ma joxee exemple tey su ma yoroon comme 5000 euros nga xamante ne bor bi 1000 euros la nga xamante ne su ma ko génnee ci alal bi. du ma yàqal dara loolu boobaa dama koy boole ci li ñuy génne asaka su fekkente ne nag par exemple 1000 euros yi rek la moom laa leboon euh, wala boog 1500 euros laa leb 1500 euros laa leb euh, et que 1500 euros yooyu dama ci war a génne asaka te man li ma yor yëpp yëpp yëpp xool naa ko 2000 euros laa yor te bu ma génnoon 1500 euros yi teg ne euh, maanaam bu ma ko delloo léegi léegi léegi tey ma problème bu boobaa. du tere mu génne ci azaka voilà maanaam kon loolu lu mat a xel la mooy ne alal yooyu noonu du ñu tere ñu génne azaka euh, naka noonu tey su ma yoroon alal nag joo xamante ne dama ci dama koy denc ngir bëgg jënd kër par exemple ndax kër dafa bokk ci yi nga xamante ne samay soxla yi la maanaam parce euh, yi nga xamante ne dafa aju ci soxla yi loolu fo maanaam yi yi nga xam ne dafa aju ci soxla yi loolu faw dañ koy eh, dañ koy génne moo tax bokk na ci sart génne azaka mooy ma bañ a aajowoo ma bañ a nekk ci xat-xat ci coono ak ci ci ay jafe-jafe parce que su fekkente ne damaa nekk ci jafe-jafe ci xat-xat et que sama alal gii bu ma ci génnee azaka yi coono googu la may moom la may indilaat maanaam euh, euh, wala ma génne maanaam bu jafe-jafe yi ma continuer di ci nekk boobaa du ma ci mën génnee azaka du ma ci génne azak waaw du ma ci génne azak te loolu moom mooy cas de figure boobu moom la kii denc ngir mën a dëkk ci kër parce que bu fekkente ne euh, comme ni Hanafi yi di wax rahmatullah alayhim ñenn ci ñoom mais al imam Ibn Nujaym daf leen dafa dafa bañ par contre wax dëgg hatta maanaam ci seen imam yi la bokk rahmatullah dafa ne non loolu mënta ne maanaam ndax masala boobu souvent Hanafi yi ñoo koy traité parce que ñoom ñooy gën di traité masala yenn masala yu alal ji nga xamante ne dama koy denc ngir tabax kër wala boog ngir jënd kër gi mu mën a dëkk bu bu bu yanu maanaa bi ma mën a dëkk wala book bi nga xamante ne dama koy denc ngir mën a am capital bu mu mën a euh, euh, defaree projet boo xamante ne euh, ci laa fas yéene dunde ndax sama liggéey ci loolu la aju wala yu mel noonu yooyu ñoom dañ cee wuute maanaam dañ ne ñii ne de non dañ ciy génne azaka parce que comme yeneen alal yi rek la mel ñenn ne non non doo ci génne azaka eh, ci génne azaka parce que tout simplement eh, soo ci génnee azaka daf lay delloo ci ndóol waaye amaan na li gën a wér mooy ne eh, alal jooju liñ ciy génne azaka du toll noo xamante ne dina la teree réaliser projet bi te kon bu boobaa du la dugal ci ñàkk mais bu fekkente nag da lay da ci biir ñàkk da duggal ci ñàkk. effectivement bu boobaa doo ci génnee doo ko boole ci li ngay génnee asaka wala doo ci génnee asaka su dee loolu rek nga yor bien sûr loolu moom moo tax charte boobu am ci solo maanaam mooy liñ naan bor wala alal ji nga xam ne ju mel nii gi ngay denc ngir tabax wala ngir projet bi wala mooy bu loolu rek nga yor loolu foofu la ñuy wax naan ndax dañ ci génne asaka génne mais su mais su fekkente ne demewut noonu mooy ne yor nga leneen loo dundee feneen lool moom faaw dañ ciy génne asaka même bor ak leneen ak lu mën a doon ak alal yooyu dañ teg lépp ko ci yem wala boog bor yi nga xamante ne comme par exemple nga jël nga wut crédit bu dagan lay wax maanaam à taux zéro wala boog crédit boo xamante ne euh, xëy na diine dina nangu ci anam yi nga xamante ne noonu la amee bon loolu dugg bu crédit sax souvent euh, day am ay murabaha wala yenn xeet yu mel noonu lay doon effectivement mën na crédit parce que bayu taxit lay doon souvent wala mu demee neneen mais loolu bu amee da ci loolu du la tere ngay génne asaka ci sa yeneen alal yi parce que lu tax parce que am nga beneen alal booy undi boo xam te ne moom nga yor léeg-léeg ngay denc et cetera lool du la tere génne asaka hatta alal nga xamante ne da koy denc pour dama bëgg après ba mën cee aji Makka wala yu mel noonu loolu du la tere nga mën cee génne asaka parce que euh, euh, loolu daf ciy wax maanaam asaka moom xàqu alal gi la ci jëmu boppam mooy comme li Alxuraan wax fii boo fii amwaalihim haqqun maalum maanaam nekk na ci seen alal yi ak maanaam cër boo xamante ne bu xam la kon moom mooy cër bi tax nga mën a génnee asaka léegi ñu ñëw ci cas de biir bi nga xamante ne euh, ci ci biir loolu tamit maanaam euh, wax ji nga xamante ne moom la ko fii am loolu dalil la ci ne chartu euh, azaka maanaam al bulugh bokku ci ak al aql maanaam al bulugh ak al aql bokku ci ndax borom fii subhaanahu wa ta'aala daf ni wa fii amwaalihim nekk na ci seen alal xàqul àq kon ndekete que xàqul maal la maanaam àqu alal gi la du àqu nit ki donc dootu nekkati àqu nit ki voilà euh, euh, li ñu masala bi ñu balaa ñu dugg ci masala yenn yenn yenn yenn boobu noonu dëgg-dëgg sax nañu dellu si ci bor bor bi nga xam ne moom moo lay teree génne azaka par exemple ñoom Hanafi yi rahmatullah dañ koo tënk ci bor bi nga xam ne moom nga moom la moom nga yoreel eh, jaam bi mais bor maanaam bor bi nga xam ne moom nga yoreel maanaam akku jaam da cee aju boobu doo ci génne maanaam ñoom boobu lañ jàpp ne doo ci génne azaka mais bor bi nga xam ne àqu yàlla da cee rek ci aju boobu dañ ciy génne azaka eh, léegi kon ñu ñëw dellu si waat ci li nga xamante ne moom mooy lan mooy E, précision ci e, al wala wal mooy mage maanaam mooy nekk mag ak xel ce qui veut dire que ni tey est-ce que gone boo xam ne dafa yor alal day génne asaka waaw wala déet foofu borom moo xam ne rahmatullahi dañ cee wuute ak ki nga xamante ne amul xel am na koo xamante ne ñëpp d'accord nañ ci ne day génne asaka mooy jullit bi nga xam ne mooy maanaam muslim bi nga xam ne aqil la baligh la mooy jullit bi nga xam ne borom xel la e, mooy doful Hmm? ba noppi euh, la maanaam mooy majeur la maanaam gént la kooku moom day génne azak mais ki nga xamante ne moom la ñuy wute ndax day génne azak wala déet mooy gone gi wala ki nga xam xamante ne am xelam daa des borom subhaanahu wa ta'aala nag wax ji wax fii ne wa fii amwaalihim nekk na seen alal mooy tegtal na ne kooku day génne azak ndax azak xàqul maal la xàqu alal bi la ci jëme boppam léegi ñu jël euh, euh, xanaf yi rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne gone du génne asaka que gone gi su fekkente ne dafa yor alal et que alal jooju aju maanaam par exemple ah, àqu keneen aju ci dañ ko koy jox par exemple tey bu tooñoon kenn koo xamante ne daa yàqal kenn dara euh, c'est pas parce que gone la duñ ne du ko fay ak alal loolu da koy fay ak alal mais su fekkonte ne rek ngir asaka kese kese kese moom dañ naan ko noonu doo ci génne asaka maanaam loolu moom mooy xanafi rahmatullah alayhi naka noonu ki amul xel loolu lañ koy def waaye wax bi nga xam a dëgër mooy ne dañ gone dañ koy génneel azak comme ni nga xam ne comme ni Seydina Umar wax radiyallahu ta'ala anhu eh, mais ñi nga xamante ne eh, eh, ñoom ñooy ñi yoroon jirim yi maanaam mu ne leen mu waxoon leen ne leen ittajiru fi amwalil yatama kay la takkudu sadaqa maanaam euh, laa takuluhu ta'kuluhu sabaqa euh, euh, alalu njëriñ yi maanaam yéen ñi nga xam ne yéen lañ dénk njëriñ yi dee leen jël alal yi ngeen jox ko lan ngeen ngeen di ci def commerce maanaam ngir alal bi gën a bëri bu ko defee bu leen ko bàyyi ngir lan asaka bi asaka bi lekk ko te loolu mooy wane ni kon dañ ci génn asaka parce que Seydina Umar radiyallahu anhu xadis ah, bi am na xadis sax. mais xadis bu wérul ñu ci mais wax Seydina Umar bi radiyallahu anhu wér na te wax jooju noonu day wane ne te bi mu koy wax saxaaba yi ñu ngi foon radiyallahu anhum jamonoy saxaaba yi la ñu bëri bay bëgg a dee radiyallahu euh, ñu bëri lool bokk euh, te maanaam mu génne ci dañ euh, moom mu waxoon leen dañ ci génne asaka te kon loolu moom mooy wane ne kon alal jooju dañ ci lan dañ ciy génne asaka alalu jirim dañ ci génne asaka ak alalu ki nga xam ne parce que njirim kenn du ko tuddee euh, ki matagul maanaam majeurul ku majeurul kenn du ko njirim voilà maanaam tey ku bàyyam génn àdduna euh, fekk majeurul kenn mënul wax kooku njirim ki ki ñuy wax njirim mooy nga xam te ne majeurul bu bàyyam génn àdduna voilà euh, maanaam xataa ci wolof kooku la wax njirim mais ki ñuy wax bu dee yaayam mu génn àdduna ci wolof bàyyoo lañ koy wax voilà duñ ko wax njirim bàyyoo lañ koy wax Euh, kon loolu day wane ni kon jirim dañ koy dañ koy génneel day génne ci alalam bi day génne asaka euh, wax jooju tamit am fii amwaalihim haqqun bu ñu wax loolu ma'lumun nekk na ci seen alal yi xàq maanaam mooy bu lu ñu xam loolu tamit day wane ni ki nga xam ne moom mooy euh, ki fi nekkul te alal gi nekk maanaam moom dafa réer xamuñu fan la ne mais alal mi ngi fii yor na fi alal ak ki nga xamante ne dafa dañ koo tëj kaso par exemple kooku euh, alalam dañ ciy génne asaka euh, loolu nag fuqaha maliki rahmatullah dañ ciy wutee tantal ñoom dañu ne euh, dañuy xool bu dee am wàllu zahira yi la dañ ci génne asaka mais am wàllu baatina u du maanaam fuqaha maliki yi rahmatullah ñoom teqantal boobu la ci def mu nekk teqantal boo xam ne naa bàyyi xel ñu ne parce que am wàllu zahira yi lu tax ñu ci génne azaka bu ne parce que loolu moom ki ko moom maanaam kii bi eh, nguur gi ci boppam mooy ñëw jël kon moom dañuy xam ne mi ngi nii alors que bu dee am wàllu baatina yi mooy boobaa moom mooy ko moom moo ko yor et bu boobaa euh, dañ koy bàyyi moom mu génneel ko azaka lool nag daf ñuy yóbbu ci benn masala boo xamante ne day dugg ci masala bi mooy masalatu niyya ndax ci charte azaka tamit bokk na ci yéene yé euh, dafa bokk ci charte génne azaka mooy tey euh, dëgg la que ni moo tax xanafi yi rahmatullah bokk na ci li ñuy layee ne masalan ñi amul xel wala gone yi ñooñu euh, duñ leen génneel azaka duñ génne azaka parce que ñoom duñu yéene loolu moom moo tax euh, mais comme niñ ko gisee woon ñooñu dañuy génne azaka ndax alal li ndax azaka bi ak xàqu alal bi la ci demee boppam mais yéene gi fii buñ koy wax ak tamit gis nga masala biñ jógee léegi ci wàllu ki nga xam ne dafa réer maanaam nekk gisatuñ ko wala ki nga xam ne dañ koo tëj kaso ba keroog muy génn euh, kooku nag par contre attention euh, kooku su génnee day génnee asaka day commencé génne asaka ci alal ji nga xamante ne moom la yor suñ ko kii ki ki ki nga xamante ne moom mooy euh, ki ki réer xamaguñ fu nekk doon naguñ ko alal jooju tam dañ koy génneel asaka mais attention su fekkente ne sous condition que bu dee alal la joo xamante ne par exemple Euh, ci warudu tijaara yi la bokk mooy lu ñuy jaay ak jënd mooy commerce marché marchandise la wala bokk mu nekk euh, loo xamante ne euh, ci aqaaraat yi la mooy immobilier yi bu boobaa suñ su génnee maanaam ci at boobu la koy génneel azak maanaam benn yoon bu dee Shafi'i par exemple comme ni ni ko xamee rahmatullah ñoom dañuy wax ne at bu jox dañ koy génneel azak kooku moom dañ koy génneel azak mais dañu wax rek li nga xam ne mooy position Maliki rahmatullah alayhim amaan na wax bu matabaay yi xel la ci kon ñu dellu si problème mu yéene yéene euh, li tax yéene am ci solo ci azaka parce que jaamu yàlla la maanaam ibaada la maanaam euh, comme yeneen jaamu yàlla yëpp day laaj yéene mais sauf que euh, du ne du du buñ ko nangoo par exemple bu dee ci autorité yi maanaam waa impôt ñoom ñoo jël ko bu boobaa jël nañ mais tey nañu bàyyi xel benn affaire li tax yéene fii am ci solo ci charte azaka ñu koy tudd du du kon du kon du luñu doyal ndax par exemple tey bu ma yoroon ay xar euh, saa yi bi ñëw maanaam day jël day heure yu génne asaka jotee daf koy génne euh, saa yi bi day génne moom laa da day génne daf may génne asaka da koy nangu kooku ma yéene nga bañ a yéene moo euh, noonu mbay mi et cetera bu saa yi bi ñëwee day day génne day jël asaka ji kooku moom ah amul ren moom bu defee xas la mooy estimation bi. ba xam ne maanaam nangam laa war a génne asaka moom euh, ak estimation yëpp ni ñu koy defee dinañ ci ñëw incha allah taala loolu moom xasee ba xam fokk day génne asaka maanaam moom euh, ma kontaan ak ma bañ a kontaan ñoo ci am képp maanaam faaw dam génn dafay génne lan euh, day génne asaka da ko kon yéene foofu moom du ci am jeexital mais muy amee jeexital mooy tey bu fekkente ne man sama bopp man maa ne par exemple tey man ndekete dama waroon a génne asaka 1000 euros mais maa ngi fàttaliku mais démb Euh, diw sangam mayoon naa ko deux cent euros kee jox naa ko cent euros yónnee woon naa nangam euh, ci dëkk bi cinq cent euros euh, et cetera daal di compter lépp muy mille euros ma ne kon c'est léegi asaka jeex mat maanaam loolu mënta loolu mënta maanaam mënoo comme diw sangam joxoon naa ko wala diw sangam kii woon naa ko donc léegi finalement léegi sama asaka loolu mënta maanaam. Euh, faw du mënoo ko jiital daal maanaam mënoo ko jiital laataa nga ko yéene loolu mënta ne lu tax mënoo ko jiital euh, ci biir liñ jot a wax nag am na ci partie boo xam ne mënta nekk ci asaka tamit maanaam yónnee woon naa dëkk ba loolu mën loolu loolu mënoo ko génnee asaka asaka ko génnee fi nga xamante ne mooy rayon wu sa tukki yow boo doon tukki fiñ la may nga wàññi mënoo ko génne rayon boobu loolu dinañ ci ñëwaat incha allah taala mais. Euh, sooy joxe kon kon sooy sooy euh, euh, génne azaka ci par exemple mi ngi mel ni tey munu ma ne ah dégg kii nag dégg kat ku waat euh, te li nga waat bu noonu dafa am ay da nga war a dundal fukki miskin wala nga solal leen yére wala maam nga nga dundal leen. wala nga nga solal leen yére wala boog nga goreel jaam wala nga goreel jaam soo ko mënoon nga woor ñetti fan maanaam mënuma def benn ci ñett yi wala ma def bi nga xam ne moom mooy dernier bi mooy goreel jaam ci euh, nu mu tudd woor ñetti fan ba pare dem wax dem dem dem waate ji waat joo xam ne bu dëgg loolu mënta ne voilà wala rek euh, ñu ne ku rey nit kat da koy am na ndàmpaay boo ko war a jox yow nga dem wuti ji ndàmpaay gi ba pare ba dajale ba joxe ko ba pare ñëw doog a reyaate maanaam et cetera maanaam kon da gis yéene yi ni mu amee solo ci ci biir yi parce que loolu boo ko defee daan bi day te ndàmpaay gi euh, kon loolu mooy mooy mooy eh, yéene euh, léegi kon yii ay ay ay ay léegi l'islam maanaam nekk jullit ndax charte la ci. Euh, azaka euh, naam shartu sihha la maanaam shartu la kii ngir azaka mën a wér mais est-ce que shartu la ko azaka mën la war foofu tamit borom xam-xam yi rahmatullah alayhim d'ailleurs ëpp hatta maanaam ñi nga xam ne ñooy Shafi'i ak Hanabila rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne non kii jullit bi moom bu bu bu bu bu maanaam euh, azaka ku dul jullit du ko war jullit kii maanaam euh, fuqaha maliki nag rahmatullah ñoom dañ ko boole ci sartu wujub mu wax sihhatu maanaam ñoom dañ ko boole ci loolu dafa war dafa ko war ba pare bu ko génn fu ko génnee itam ah euh, fu ko génnee du wér mais daf ko war comme yeneen jaamu yàlla yëpp euh, xam nga comme julli comme yéeféer bi yéeféer bi dafa war a woor par exemple daa weeru koor gi nii ñu ne daw yéeféer yëpp dañoo war a woor jamono ci mais euh, suñu wooroon tey du wér du baax julli yi da leen a war a woor et cetera yeneen loolu gisoon nañ ko eh, suma ma juumoon ah, ci masala yi nga xamante ne maanaam mooy dellu ci maanaam gisoon nañ ko ci eh, eh, ci jotaay yu njëkk yi maanaam gisoon nañ ko ci su ma juumoon wallahu a'lam léegi mu am li nga xamante ne moom mooy kon masala yi léegi yéefir bi ñoom jizya lañ leen di teg voilà ñoom maanaam dafa am bu ñu teg ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa yi dëkk bi euh, léeg-léeg sax ba ci li ñuy jaay dañ leen mën nañ cee jël ba un dixième bi maanaam fukk fukk bu ne ñu jël ci benn maanaam ngir teg leen ko mu nekk seen xeetu euh, azaka même bu fekkee borom xam rahmatullah wuute nañ ci ndax azaka loolu wala jizya la maanaam mooy impôt bi nga xam ne moom la ñuy teg ñi nga xamante ne ñoom ñooy yéeféer euh, léegi kon yooyu. ci bunt boobu yooyu ay charte la ci eh, ci charte eh, azaka léegi ñu ñëw ci li nga xamante ne moom mooy eh, yeneen ñaari charte yoo xamante ne yooyu souvent yooyu la ñu ndax ay sabab lañ tamit en même temps ay cause lañ mooy lu ñu tuddee an nisab ak xaw ak xawlaanul xawl mooy. misaak mooy li nga xam ne moom la ñu samp moom la ñu tàllal samp ko ci ne alal di feeg yéegul foofu doo génne asaka loolu lu ñu tuddee euh, moom moom la mooy sëy sëy imposable ñu gis ne sëy gis nga boo xoolee sëy bu ñu defoon benn graphique léegi sëy bi da ngay gis day nekk benn ki gis nga nasab man suuf mooy gis nga nasab mooy lu ñu lu lu ñu tàllal gis nga kon man man mooy lu ñu tàllal nisab mooy loolu mooy li teg ko muy sëy bi kon boo tegoon graphique bi. ñu xool alal di curseur bi ñu xool alal di fi nekk muy loolu mooy nisab eh, tey nisab ci alal mooy lan su fekkente ne eh, eh, alal gu ne bu dee wurus wurus wurus ak xaalis comme ni xadis Seydina Abu Sa'id Xudri bi wax la na ko radiyallahu anhu ñu ci saxeex yi Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne laysa duuna xamsa zawdin minal ibili sadaqa laysa fiima duuna xamsa zawdin minal ibili sadaqa waaw laysa fiima duuna xamsata awaaqin sadaqa wa laysa fiima duuna xamsata awsuqin sadaqa a asaka lu gën a tuuti juróomi gëléem buñ kon mooy imposable léegi bu dee xar ak ak bëy bu dee nag fanweer la maanaam fanweeri nag lu ko gën a tuuti du ma ci génne asaka bu dee xar ak bëy moo xam xar rek la wala bëy kese la wala ay xar ak bëy ñoo jaxasoo ñoo ci yem boobu ñeent fukk la mooy 40 yooyu lu gën a tuuti lool su ma ko yoree du ma léegi euh, dinañ ñëw ci conditions spéciales ci lu ne nag mais. dañuy wax rek li nga xam ne mooy yi gën général yonent bi sallallahu ne bu dee wurus ak xaalis bu dee wurus ak xaalis xamsat awaqil la mooy juróomi ugiya ugiya mooy ugiya mooy lan te loolu ci xaalis la ko tudd xaalis yi wax ci asaka yëpp ci or ak xaalis ci xaalis lañ ko wax loolu moom moo tax ñu jàpp ne ci or lañu nattee mbir mi xattaa ba xaalis yi sax dëgëruñ leen hatta ba xadis yi dëgëruluñ leen li nga xam ne moom mooy li dëgëral mooy ne euh, or ak xaalis maanaam te uukee euh, euh, bu nekk quarante dirham la loolu moom mooy ñeent fukki dirham loolu moom moo indi mu nekk wala wala boog trente dirham mu mu mu maanaam trois fois non quatre fois trois cent trois cent dirham maanaam muy joxe eh, ci xaalis ni ci njëgu xaalis eh, muy joxe ka eh, cinq cent quatre-vingt-quinze grammes maanaam xamsatu awaaqin cinq cent quatre-vingt-quinze grammes la voilà parce que quatre virgule vingt-cinq la voilà quatre vingt-cinq lay tollool benn bu ci ne voilà noonu la muy noonu lay def voilà maanaam muy muy cinq cent quatre-vingt-quinze cinq cent quatre-vingt-quinze Euh, gramme ci xaalis moom la ñuy génnee parce que bu fekkente ne euh, mis ashruna misqaalan mooy vingt misqaal ci wurus loolu la ñuy génnee azaka benn misqaal bu nekk benn dinaar la misqaal bu nekk benn dinaar la loolu ci la ñuy génnee tamit azaka voilà maanaam mooy quatre-vingt-cinq grammes kon mooy euh, dinañ ci gën a ñëw ci jotaay bii di ñëw incha allah taala bu dee euh, kii bi mooy wasaq mooy euh, euh, xaw wasaq bu nekk soixante saax la mooy juróom-benn fukki saa la te soixante saa saa bu nekk ñaata la saa bu nekk mi ngi am mi ngi tolloo ak deux virgule quarante maanaam mooy ñeenti mudd mudd bu ne deux virgule quarante sept litre la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 بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لَظَى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون